wa ala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam ci suñu jotaay bi ñu génn bi cawni llahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci axkaamul mawaariis di axkaamu alfaraid wala alfaraidu fi lislaam muy li jëm ci àttey miraas ci lislaam ci suñu jotaay bi ñu génn gisoon nañu ñu ngi woon ci yi nga xam ne bi nit ki génnee àddina li nga xamante ne nii mooy lim fi ba te ñu koy woowe ak tarika duddaguñ lu ñuy miiraas muy alal jam fi bàyyi muy lim fi ba mooy ak terika li mu bàyyi gannaawam ah loolu le ñu doon gis xaq yi nga xam ne ñoo war ci li mu bàyyi ginnaawam laata ñuy dugg ci dernière position bi waxoon nañ mooy miiraas mooy ñëw moo moo mujj ndax alal ji mu fi bàyyi dafa am ay xuquuq ay xaq yoo xamante ne nii dañ cee gàllu te loolu war na ñi nga xam ne ñoo ko ñoo war a toppatoo muy war a sey ñi nga xam ne ñoo ko war a donn ñu daldi génne loo lële ba pare laata ñuy jublu ci li nga xam ne mooy miraas mi loolu nag ginnaaw bi nga xamante ne ni eh, lañ ko tàmbali bi weesu gisoon nañ que ne daanaka mbir mi eh, dafa nekk bu njëkk bi mooy at tajhiz mooy at tajhizu mooy li nga xam ne mooy waajal gi nga xam ne lañuy waajal ki ki génn àddina waajal gi ci càng gi ci càngaay li ba ci denc gi loolu lépp ci alalam gim fi bàyyi la war ba mu des bu dee yooyu yépp wala benn ci yooyu kenn dafa taxaw ne moom moo koy def li wajhillaahi tabaaraka wa ta'ala ku taxaw ne nag moom pare na ngir def loolu le fa hayya alan loolu fa sayajzihi llahu xayral jazaa yal na ko buur yàlla fay gën ji fay waaye bu dul loolu rek première àq bi nga xam ne première àq bi nga xam ne moo moom moo existé mooy li nga xamante ne mooy ak tajhiz mooy toppatoo bi ah, bu jaree nag bu dee toppatoo googu dafa soxla transport ndax fiñ koy denc daa fuñ koy teg ngir yóbbu ko loolu yépp ci lañ koy jële loolu lépp ci lay dugg te waxoon nañ la tamit ñi nga xamante ne mooy perkaal bi ñu koy sàngeeg yooyu yépp tamit ci lay dugg bu dee ñi koy sang defu ñoom dañuy fayeeku waaw te kenn manu koo def wala parewul ngir def ko eh, ngir yàlla ñu laaj leen ñaata la ñuy fay pour sangum néew ñu wax leen ñu daal di koy ñu daal di génne loolale ci loolale waaw côté perkaal yi it kenn du ci Euh, euh, mu nekk ko lu ko waxe woon pas yàq nag waaw ndax inna allaha la yuhibbul fasad buur yàlla bëggul li nga xam ne mooy alfasad bëggul li nga xam ne mooy ak yàqu ak yàqute bëgguluk yàq wala tubadhir tabdhira te bul yàq bul pasar pasaree ndax innal mubadhi innal mubadhirin kaanu ikhwana ash-shayatin ndax ñiy pasar pasare di yàq yàqkat yi kat ñooy mbokk ñi nga xam ne ñooy shaytaane yi d'ailleurs na xadiis bu da'if xam ne al imaamu abu daawud as raxmatullaahi alayhi daal dina ko ciy solo ci kitaabul janaa'iz ci sunanu al imaam abu daawud as-sijistaani baabu karaahiyatil mughaalaati fil kafan mu def ci kitaabul janaa'iz bunt bi nga xam ne ci lay wax li jëm ci wàllu néew yeek loolu mu ne baabu buntu non ci téere boobu baabu buntu karahiyatul mughalaati fil kahn tere mooy xaraam li di di di di ëppal ci li nga xam ne mooy ut perkal ak yooyu nga xam ne moom la ñuy sànge waa ji dem amul ay moom VIP la ci VIP bi la bokkoon kon il faut ñu utal ko càngaay goo xam ne day VIP we ndax il faut mu niru boroom nag bàmmeel bi daa war a boroom nag boroom nag dangeen a waroon a xam ne ku ndaw yooyu yëpp waxu juhaal la déedéet ah yooyu du demee noonu waaw ah, parce que soloono xadiis boo xam ne ci Seydina Ali radiyallahu taala anhu wa ardaa mu doon wax naan laa lii fii kafan di wax nit ñi naan leen bu leen ma bu ma génnee àddina bu kenn ëppal di di di di di jéggi dayo ci li nga xam ne moom lañ may sàng ngir suul ma bu ci kenn ëppal di ci def loo xam ne day day day day dépasser ci cher ak li nga xam ne moo yoo yële mu ne fa inni ndax man ali ibn abi taalib asadullahi algaalibi abu turaab abul xusayn wal xasan radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne sami'tu rasulallahi dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquul muy wax naan laa tughaalu fil kafan fa innahu yuslabuhu salban sari'a naan bu leen bu leen di ëppal ah di jéggilee dayo dayo ah ci li nga xam ne mooy eh, di ut kafan yu cher ah yi yow jëndoo percal kese nga nekk fi di xool ni mu gën a ndax nee nga waa ji parce que waa ji nag ah aji dem ji nag da ngeen war a xam nag li nga xam ne mooy statut ci société bi ñoom nag ni nga xam ne noonu lañu leen xame woon ci àddina bi nii bi ñuy dund ñu xam ne kii du moroomu gaa bu faatoo yi noonu lañ ko war a utale kafan goo xam ne dañuy xam ne bàmmeelam ñu demee tabax ko tabax koo xam ne ku fi ñëw xam ne kii nii kilifa la wala bokk la ñu ci des yooyu yëpp waxu juxaal la déedéet mu ne bu leen def loolu le fa innahu ndax kafan googu noonu ngeen koy sàng ngeen koy muure sàng ko door koo suul eh, yas yuslabuhu kat eh, eh, kii nu mu tudd yuslabuhu salban sari'a da dañu koy dañu koy day teel a day teel a ràpp mooy suuf si da koy teel a yàq waaw booy kii suuf si di ko di ko di ko di ko di ko teel a yàq waaw salban sari'an kay mooy bu nee ci biir suuf si non yooyu moom pour sax yàlla ak yooyu waaw waaw comme le Seydina Siddiq radiyallahu anhu waxoon Sayyidatu fa kii doom ji Sayyidatu Sayyidatu nan Sayyidatu Aysata eh, radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne leen bu ma génnee àddina fekk dafa xool benn yéreem boo xam ne Eh, moom la doon sol mooy bi mu doon sol rek mu ne bu ma génnee àddina na ngeen ma ci na ngeen fóot sama yére bi am zanfaraan na ngeen ko fóot te moom la doon sol daanaka ah te ngeen yokk ci yeneen ñaari yére parce que tóolal tafan loolu mooy na mooy loolu daa war a nekk loo xam ne lu tóol la loolu mooy li gën te loolu gisoon nañ ko bi ñuy wax ci xadiisu eh, yeneen ci lay saab saab bi doomam jigéen jigéen ne àddina mu doon wax ñoom sayyidatu ummu atiya wal xadiisu fi saxiixayni ah lim naan irsalnaha bi maa'in wa sidq ah ak yooyu ci xadiis boobu gisoon nañ loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna <laughs> sayyidna mooy moo tax mu ne kon na ngeen ko fóot na ngeen ko fóot après ngeen ngeen ngeen booleel ma ci ñeneen ñaari yére ngeen daal di may suul loolu le nee na Sayyidatu Aïsha nee na ma ne ko mais lii dafa ràpp sa kii bii nii presque yére la boo xam ne way mu ne ko gis nga innal hayya ahaqqu bil jadid min al mayyit waaw innaha lil muhla ah Seydina Siddiq ne Seydina ne ko way yére bii nga xam ne yére bii tee nga tee laa seetal beneen rek <laughs> mooy bii ngay sol nga bëgg boo génnee àddina lañ ko fóot bi am zanfaraan bi ngi bi nga xool nii waaye tee ngaa bàyyi rek ñu utal la beneen dolli ci yeneen ñaar mu ne mu ne déedéet inna al hayya ahaqqu bil jadid min al mayyit wa inna mu ne <laughs> ndax ki nga xam ne mooy dund ahaqqu moo gën a yey bil jadid ci yére bu bees kiy dund kay moo gën a yey ci yére bu bees que ki génn àddina ndax yére yi ñuy yi ñuy solal kiy génn àddina di ko muure du dara lil moo la rek mooy mooy mooy mooy dë ci dëtt jë la jëm rek waaw mooy day mujj yaram wi décomposé wu ak yoo yële mu dem ci <laughs> lool lool rek la lool <laughs> al imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi tudd na ko muxtasaran moom al imaam al Buxaari léegi euh, kon loolu gisoon nañ ne mooy première kii bi kon tajhiis mooy li gën première xaq boo xam ne dañ ko war a génne ci alalal ku kalal ki dem ki mooy ab tarika lim fi ba première moo doon kon li nga xam ne mooy liñ koy waajale waaw euh, loolu nag mooy il faut mu nekk loo xamante ne nii parce que lii dafa am yeneen i masala yu bari yu ci nekk waaw dafa am masala yu bari yoo xam ne léeg-léeg duñ ci bàyyi xel wala dañ koy fowe mooy ne yéen pour yéen seen seen seen seen seen côté waaye gis leen mag gi ñun ñooy waa diw loolu tax ngeen ngeen bëgg <laughs> tajhiis yi ngeen def ci loo xam ne dafa dafa jéggi dayo li nga xam ne mooy li normal déedéet waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu wa salaam xadiis bi Seydina Ali wax lool wa in kaana al-xadiisu da'iifa waaye xam nañ ne de toute façon loolu mooy sharia loolu lay jàngale yàq moom bëggu ci dara yàq bëggu ci dara da yàq bëggu ci dara te da koy tere loolu leer na ah, bu ñu xamee loolu kon deuxième bi bi ci tegoon après ak tajhiz hein mooy ad-duyun mooy ad-dayn waaw mooy ad daynu ad mooy det mooy bor kon beneen àq boo xam ne ci alal ji la nekk laata ñuy wax daraay miraas ci tarika ji ginnaaw liñ koy waajale bu dee amul ku ku pare ne maa ko chargé wu wala moo chargé lenn ci loolu le gratuitement ngir yàlla loolu nag bu amul deuxième bi li ci tegu buñ jëlee liñ koy defaral utal ko luñ koy sàngee fañ koy suul bu dee ñooña dañ leen di fay waxoon nañ la moo tax ay nekk fi yor seen mbaxana yi naan nañ leen dimbali ki doon gas bàmmeel bi yooyu yooyu yooyu noonu warula am warula demee noonu nañu laaj ku nekk est-ce que kii nii luñ koy fay waaw waxoon nañ le fait que ñu institutionnel institutionnaliser la yalwaan c'est pas normal ça waaw bu dee métier la ba gaskatu bàmmeel la mais baax na mais léegi nañ xam ñaar lay fayeeku ñu fay ko mu jeex amul sax ay ñaar nañ leen kii nii ñii yooyu lu wàccu wa déedéet lool ci alalu ki dem de te lool nekkul ay waa yi dafa pauvre de léegi lañ gis ñoo xam ne ay ay ay millionnaire la ñu génn àddina fañ leen di dee ci lu gis seen yu mel noonu loolu la boosetloo mooy ñàkk xam diine ñàkk xam sharia ak tamit euh, euh, xaw ma daal affaire bi dañ lay niru noonu mais yooyu yëpp jaaduwul deuxième bi kon ginnaaw tajhiis kon moo doon bor yi bor yi nag waxoon nañ la ne dafa am solo waaw bor dafa am solo lool te waxoon nañ la xadiis bi Seydina Abu Qatada radiyallahu taala anhu wa ardaah bi nga xamante ne xadiisu Seydina Jaabir la Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu taala anhu moo ko nettali xadiis bu mu ngi ci bi sanadin hasanin xadiis boobu mu ngi ci Seydina al al imaam al Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne dafa am benn waay Seydina Jaabir ibn Abdillah mu ne dafa am benn waay boo xam ne dafa génn àddina ñu daal di koy sang toppatoo ko def yépp solol ko kafan yépp ñu dikkal yonent bi alayhi salaam ngir mu jullee ko ñu ne ko doo ñu ne ko yonent bi alayhi salaam ñëwal nga jullee ko mu dox ñaari jeego euh, mu ne. alayhi dayn est-ce que am na det am na bor xul naa diinaaraan ñu ne ah moom de borom ñaari diinaar la woon waaw ñaari diinaar daal pièce door yooyu ñaar la ci amoon moo doon pièce bokkoon ci moom dirham ak diinaar ñoo doon monnaie bi nga xam ne ci ci or or pur la woon ñu ne ñaar ñaar pièce d'or daal mooy ay detam yonent ma lay saar saam wane wañe ginnaaw dem mu ne fa taxammalahuma abu qataada seydna abu qataada alxaaris ibn ribi' al ansaari radiyallahu taala anhu ne yonent bi salaam man du ko jullee maa ko yenu léegi bi waxee lool ah ñu ñëw ne ko ah yonent bi alayhi salaatu wa salaam seydna abu qataada nee na moo ko yenu de man wa koo jullee waaw Seyd yonent bi laaj ko ne ko qad awfa Allahu haqqal gharim wa bari'a minha al-mabit al-mayyit qaala na'am yonent bi aleyhi salaatu Abu Qatada yaa yaa yaa yaa yaa prendre en charge loolu mooy yaa ko yow yaa nangu yenu bor bi foog mu leer kene buur yàlla mooy àqu ki mu yoreel diñ ko matal te tamit ki génn àddina moom set na ci bor bi yow léegi yow sa loos la tegu Seydina Abu Qatada ne ko na am waaw fa la alayhi yonent mi alayhi salaatu salaam door koo jullee waaw Allahu akbar mu ne ca suba ga mu dajeeg moom mu ne ko maa fa'ala diinaaraan diinaar yi lu def moo fay nga ko mu ne ko mu ne ko ah innama maata am sa de mu ne yonent ma lay saa saam ah fayaguma ko de mo bul fàtte ne kii bi démb la woon rek démb rek nga ko la faatu ah nee na mu demaat fa ca suba ga dajawaat ak moom mooy kon da ko dañ koo jullee tey dafa faatu ñu denc ko tey ca suba ga mu daal di dajeeg moom ca suba ga mu daal di dajeeg moom wax ko lool mu ne ko démb la génn àddina mu dajawaat ak moom ca suba ga mu ne ko mu ne ko est-ce que qad qadaytahuma est-ce que jot nga leen kii fay nga leen mu ne mu ne mu ne yonent bi mu ne ko qad qadaytuhuma ba mu dajawaatee yonent bi alayhi salaam sa ñetteelu fan ba mu ne ko fay naa leen fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al'aana baradat alayhi jildu wala jël mu ne al aana fay gi ko fay fay gi fay borom boobu ci la deram sedde waaw Allahu akbar al imaam al haythami rahmatullah alayhi mu wax ci majma'u zawaid mu ne isnaaduhu hasan mu ne sanadam bu hasan la ah, kon mooy gis nga gravité bi waaw lii nag la ñenn ñi di jaawale ak nit ku génn àddina nit ñi nit ñi ko war a doon sàggan miraasuñu ko miraas muy traîner des années de des années nga dégg ñenn ñi nga xam ne ñoom xamuñu ñu jàpp ne le fait miraasuñu euh, seen waajur wi wala kañ waroon a miraas ñàkk koo def day tax moom du tàllifam ne wala du do du loolu loolu du loolu ah mais bu dee ñi nekk ci ñi ñi ko waroon a miraas ginnaaw moom lool euh, ñoom seen responsabilité la waaw parce que du faatu ñu naan ko léegi yow lan moo tax yow gaa yi miraasuñ la lu ci yoonam lu ci yoonam yow gaa yi miraasuñu la waaw kon nag kaa ñu buggal la ndax gaa yi nekk fële ba léegi miraasuñ la déedéet. yonent bi alayhi salaatu salaam li mu doon wax mooy bor fi bàyyi fayuñu ko voilà c'est ça qui est grave moo tax am na ci euh, am na xadiis boo xam ne te yooyu yi ñëw ci wax ci bunt bi dafa bari pour wane importance su bor euh, kii euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al imaamu Ahmad rahmatullah dafa solo. naka noonu al imaam at boo xam ne bi mu ko soloowee dane xasan da ko ne xadiis xasan la ya mu jële ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu naka noonu al imaam ad-Daarimi daal dina koy soloo mu ne nafsul mu'min bi daynihi hatta yuqda anhu mu ne bakkanu euh, euh, euh, way ngëm yàlla gi dañ koy aj ci detam mooy det fekk fayuñu ko day mel ni bak bakkan bi dañ koo aj mu génn àddina ñu aj ko mooy lan hein moo tax ñii ne boroom xam-xam yi ne mooy mahbuus dañ koy téye foo xam ne ngërëm yam waroon a am bu dee ku yelloo woon ngërëm yoo yële la duñ ko ko defal lépp du nekk du nekk ca ngërëm ba nam ca war a nekke lu dul xat xatta yuqda anhu ba niñ koy fayele detam loolu laa doon wax naan mais xoolal gravité loolu yow kee alaaxiraam nga xam ne mooy léppam wal aaxiratu xayrun wa abqa tage tembe ndax yéen ngeen nekk fi nag hein fayu ngeen bor yi ngeen xam ne am nay bor ngeen bëgg a paacoo xaalis bi seen biir wala alal ji ay boram ngeen xam ko pare nangu ngeen koo fay ku nekk di faire semblant mel ni ko woon loolu loolu loolu loolu loolu ah! wanaar washanaar loolu moom yéeme na loolu benn affaire na am na te am na beneen xadiis boo xamante ne al imaam al euh, buxaari al imaam al buxaari naam naam naam naam qad rawaahu al imaam al buxaari wa kadaalika al imaam muslim ibn al hajjaaj al qushayri an naysaabuuri rahmatullah alayhimaa mooy xadiis boo xamante ne nii Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yu'taa birrajuli al-mayyiti alayhi ad-dayn fa yas'alu hal taraka li daynihi min qadaa fa in hudditha annahu taraka wafaa'an salla alayhi wa illaa qaala sallu ala saahibikum falammaa fataha allahu alayhi al-futuuha qaala ana awlaa bilmu'miniina min anfusihim faman tuwuffiya wa alayhi daynun fa alayya qadaa'uhu wa man taraka maalan fa huwa liwarasatihi mu ne moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu wal hadiis rawaahu al-jamaa'a qad rawaahu al-imaamu al-Buxaari kamaa qulnaa wa kazaalika al-imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri rahmatullahi alayhi waaye na ko noonu qad rawaahu ashaabu sunan qad rawaahu al-imaam abu daawud wa tirmidhi wa nasaa'i wa ibnu maaja wa kadhalika al-imaamu ahmad wa abu awaana wa kadhalika al-imaamu ibnu hibbaan wa at-tabaraani wa al-imaam al-bayhaqi fi sunanihi al-kubraa sallallahu alayhi wa sallam mu ne ah, kii Seydina Abu Hurayra ah, ad-Dawsi radiyallahu anhu mu ne kaana yu'ta anna rasulallah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam yu'ta bir rajulil mayyit dañ ko doon andil nit ku faatu mooy ëpp néew alayhi dayn mu am det moo niroo xadiis Seydina Jaabir bi doon wax ci mbiru Seydina Abu Qatada léegi nii bi nga xam ne moo ne moo affaire bi dañ ko doon andil li doon jëkkal ak hal taraka li daynihi min qada est-ce que kii ngeen ma indil ngir ma jullee ko est-ce que bàyyi na loo xamante ne nii moom lu mën a fay borom yi nga xam ne moom la contracté waaw est-ce que bàyyi na fi loo xam ne moom lay fay bor yi nga xam ne moom la contracté loolu benn affaire est-ce que bàyyi na fi alal yoo xam ne moom lay fay bor yi nga xam ne moom la amal nit ñi. fa in xuddita annahu taraka wafaan salla alayhi buñ ne ko ah waa yonent bi alayhi salaatu salaam waaw moom nag bàyyi na fii waaw bàyyi mooy alalam ji am na loo xam ne man na cee fay bor yi mu am <laughs> loolu mooy wane ne kon gis nga ñoom ni ñu doon def mooy yonent bi alayhi salaatu li tax mu doon laaj yi pourtant dañ ko ëndil ngir mu julli ko kon mooy mu ngi leen ci jàngal ne bala ngeen maa indil kenn mooy bala ngeen a suul kenn mooy gis nga bor importance bi mu am loo xam waaye saway bala ngeen koo denc fexe leen ba xam bor yi nan la deme kan la ameel ngeen xam ñaata la ngeen totaliser ko loolu lay junj nii le fait que ñu andil ko koo xam ne ngir mu julee ko mu ne est-ce que am na loo xam ne lu mu faye boram yi mooy bàyyi na fi loo xam ne moom la ñuy faye boram yi mu am est-ce que am na det buñ ne ko waaw mu ne est bàyyi na fi loo xamante ne nii moom lay fay ci lim fi bàyyi mën naa fay borom yi fa in xuddita annahu taraka wa fa am salla alayhi buñ waaw waaw waaw gis nañ ne waaw waaw li bàyyi moom mën naa fay borom yi salla alayhi mu jullee koo kële wa illaa lu dut qaala da doon wax moom alayhi salatu wasalaam sallu ala saahibikum jullee leen seen mbokk mi salaat ñu ko xamee ci ci ci ci ci bon ci entre parenthèses quoi loo xam ne ñun du suñu thème parce que newoon ci salaatul janaza que ne loolu farata la mooy fardu kifaaya la le fait que mu ne sallu ala saahibikum loolu mooy amr la wal amru yaqtadi yaqtadi al wujub indal itlaq mooy ne buñ digalee sharia bu ne def leen sharia alquran bu nee def leen euh, euh, euh, yonent ma lay saa saa bu ne def leen loolu farata la nga def ba am luy ñëw luy wane ne mbir ñii kat hatta yasrifu saarif min al wujubi ila al istihbab ba ba mu am loo xam ne da koy ñëw dindi ko ci war gi mu war di yóbbu ne mbir mi dafa nekk loo xam ne dañ koo sopp kese waaye nekk luñ war fii lii day wane ne farata la waaye du farata du fardu ayn waaye fardu kifaaya la du farataay jëmm yoo xam ne ku nekk farata la ci yow nga jullee ki nga xam ne mooy ëpp néew mooy kenn du ne aywa qad maata mu'minun bi Dakar am na ko benn euh, euh, jullit bu génn àddina dakaar ñu ne léegi tous les yu kaw suuf yi da ngeen a am sallu ala saahibikum jullee leen ko parce que yéen a déedéet loolu mooy ida qaama bihi al ba'd saqata an il baaqi bu ci ñenn taxawee rek wàcc na ñu des même même quartier bi mu dëkk rek obligé wul ñoom ñépp ñu fekke ko waaw bu ko ci ñenn fekkee jullee ko taxawu lool wàcc na ñeneen ñi ah waaye nag bu dee kenn ci ñoom defu ko àddina bi yépp ñoom ñépp ay am bàkkaar képp kuy jullit am nga bàkkaar parce que na ko defoo voilà kon mu ne daroon wa sallu ala sahibikum buñ nee ko bàyyi na fi lu mën a fay bor de mu ne jullee leen seen ne kon waaw moom mu jullee ko waaw fay no disa naw tarako sallallahu alayhi wa illaa mooy bu dee ne bàyyi na fi lu ko faye mu mu daal di mu daal mu daal koy jullee bu dee bàyyiwu ko fi mu daal lan mu daal di wax jullee leen seen waay seen seen mbokkum mu ne faram maa fa tax lii nag mooy première njàlbeenu mooy ba wii door a ñëw Medina ak yooyu ak yooyu waaye faram maa fa tax ah allahu alayhi al bi nga xam ne nag ci la buur yàlla ubbi nag mooy eh, eh, xare yi. nga xam ne yonent bi alayhi salaam comme li wax wa ju'ila rizqi wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi suñu boroom subhaanahu wa taala dafa def wër wërsëgam ci keru li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, rumxam mooy li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy xeejam mu ne wër wërsëgam nañ koo def ci keru xeejam kon fa lamma fatahallahu mooy bi buur yàlla ubbee al futuux mooy xare yi nga xam nañu ubbi ci dëkk yu bari alal yi di ñëw ndax màng yi butin de guerre yooyu la hmm? waaw mu wow kon nag eh, mu ba ba loolu xewee nag ba loolu xewee nag ba xewee nag ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne eh, al aana barradat alayhi jildatu loolu gis waa al aana lu waxoon ba barradat alayhi jildatu voilà loolu benn kii la euh, léegi euh, ba nga xam ne nag ci la yooyu am butin de yi di ñëw ak yooyu noonu léegi nag li mu doon wax danaan ana mu ne ana awlaa bil mu'minina min anfusihim man maa gine yeey ci jullit bu nekk maa gine yeey ci boppam que maa gine yeey boppam ci moom ko boppam waaw waaw mu ngo lool comme la aaya ba wax rek annabiyu ca suratul ahzab annabiyu sallallahu alayhi wa sallam awlaa bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum mooy annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama awlaa moo gën a bil mu'minina ci way ngëm yàlla yi min anfusihim seen bopp waaw bil mahabbati loolu gisoon nañ ko keroog yaataloon nañ côté boobu bi ñuy gis ci euh, euh, euh, sermon wu Ghadir gisoon nañ bi mu def bi muy wax ci ngëneelu Seydina Ali ibn Abi Talib ana awlaa bil alastu awlaa bil mu'miniina min anfusihim alastu awlaa bi kulli mu'minin min nafsihi ah man kuntu mawlaa fa aliyun allahumma waali man waalaa wa aadi man aadaa foofu yaataloon nañ côté bi kon mu ne ana ba alal yi di ñëw nag jóge ci guerre yeeg yooyu mu ne ana awlaa bil mu'miniina min anfusihim mu ne man maa gine yeey ci way ngëm yàlla yi seen bopp mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam mais mooy droit am ci nit jullit bu ne moo ëpp doole fopp moom ci boppam li mu am moom moom moom droit bi mu am ci boppam mooy fii mu ne yonent bi alayhi salaatu bu bëggoon dara ci jullit mooy kooku ab ab bëggam ci boppam day seey day annulé wu ci saase waaw waaw te wax nañ la côté bii yonent ma lay saa saa masula doxal prérogative bi. mooy buur yàlla da ko mayoon que ne mooy par exemple. dañ lay jox exemple bu simple comme li ñu waxoon keroog. <laughs> mooy gis nga euh, euh, ku yoroon ay ay ay ay loo man di yor moo xam nañ wax li nit ñi moom si comme li wax rek. <laughs> doon nañ ko wax keroog mooy nit ñi zuyyina linnaas hubbu shahawaati minan nisaa'i wal wal baniina wal qanaatiir al muqantarati min al dhahabi wal fiddati wal xayl mooy nit dañ koo taaral hubbu shahawaat bëgg mooy mooy xemmeem te bëgg yi nga xam ne ñooy yu neex yi shahwa yi ah yu bànneexe yi yu bànneexe yi min an nisaa ci jigéen ñi wal baniina ak doom yi wal qanaatiir al muqantarati min al dahabi wal fidda ak yor lu ne gànjar laawa yoo xam ne ci oor ak mooy alal <laughs> waaw mooy imaginer nit koo xam ne mooy nit ku amoon ñu ne diw milliardaire la wala nit am na dirham wala am na diinaar wala aw naw fas wala am na dara loolu mu am yonent la saa saa bu ko bëggoon ca saase moom day xaraam ci waajooju ci saase mais loolu masu koo dox masu koo doxi waaw te pourtant prérogative am la boo xam ne buur yàlla boo ko defal annabi awla bil mu'minina foo anfusihim lool moo tax ñàkk xam dëgg na foo gisee euh, moo tax al jahlu vraiment moo jarar moo jara tër xotti baat bi teg ko fële noo jahlu moom fekk mu ngi am mooy dérive bu ne dañ ko dégg mooy nit ñi bu xamoon loolu bu xamoon lii nii dëgg dëgg xam ko annabiyyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim ah wallaahi doo dégg koo xam ne dañ naan ko dañ naan ko sunna lii la wax mu fekk moom bon arrangé wul ay penchant ak ay xemmeemam ak bëgg-bëggam mu def lu contraire siyama wala ñuy wax ne yonent bi saa saa nee na mu naan waaye yow bu ko xadis bi waxee nag waaye àddina dox na ba gis ne nii muy da gis ne kooku kooku xamul ne yonent bi alayhi salaam awlaa bihi min nafsi waaw waaw gis yonent bi alei satu salaam ñu ne lii moo sax wér tukkee ci moom muy am dara lu mu ciy remettre en cause même bu dee neexu ko neexul société neexul baayam neexul ndeyam neexul nijaayam neexul ay mbokkam seen yoon du ci ne bu boobaam yoonam du ci ne danaan bay rafetal rek mais rafetal gi mooy doxal li lii yonent ma lay saa saa bëgg ah. même bu dee day dem contre li nga xam ne moom la famille bi yëpp bëggul man ci loolu laay dox parce que alnabiyu awlaa bil mu'miniina min anfusihim moo tax mu ne kon sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam fataha allahu alayhi alfatuha bi nga xam ne ci la ko suñu boroom subhaanahu wa ta'ala ubbil yi nga xam ne moo dëkk yi nga xam ne alal yi ñëw mu ne ana man awlaa maa gine yey bil mu'miniina way ngëm yàlla yi min anfusihim seen bopp faman tuufiya képp ku génn àddina léegi mooy alal yi léyow na wa alayhi daynun fekk mu am det képp ku ci julli ñu ku génn te àddina dese am det bàyyi det sa ginnaaw fa alayya qada'u man yonent bi alei saatu salaam maa war lool sama bopp fay bor yooyule wa man taraka maalan ku fi bàyyi alal nag fa huwa li warasati mooy kooku nañ ko jox li nga xamante ne mooy warasa yi mooy ñi nga xam ne ñoo koy doon allah allah allah allah mooy yonent mi alei saatu salaam hein hein waaw ah. mooy ne mu ne mooy bi affaire yi kiiwee loolu la tamit waaw loolu moo doon parce que nit ki tamit bu buur yàlla changer situation dangaa war a changer situation lii mooy fa amma wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith mooy lii nii gis nga yonent bi aleyhi salaatu moom aaya yi aaya doxe moo na sayyidatu Aisha radiyallahu anha kaana xuluquhu na xuluquhu ay ay ay moom aleyhi salaatu salaam de mooy alquraan moo doon alquraanul aziim mooy nii la doon doxe ah, ah oui c'est comme mooy fa amma bi ni'mati rabbika fa hadd wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith mooy lii ah bu buur yàlla defee jamono yoo xam ne mbir yi neexut ah nga doxe ci loolu laa yukallifu llahu nafsan illa ma aataaha ndax li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma aataahu llah laa yukallifu llahu nafsan ila ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da ku nekk ak del ci moyens yim la teg yonent bi ba nga xam ne mbir yi jàppalewuloon waaye it am na beneen sagesse bu ci ne mooy ngir wan nit ni gravité wu det yor di ko neenal waaw ah. di ko neenal Ah. moo tax ci yeneen riwaay mu ne faman maata ci riwaay imaamul Buxaari wa alayhi daynun rahmatullah alayhi wa lam yatruk wafaan fa moo gën leeral riwaayu imaam Muslim bi mooy eh, képp koo xam ne bi alal yi bare mu ne maa gën yee ci jooy ngëm yàlla yi seen bopp kon léegi képp ku faatu bàyyi fi def maa koy fay mooy lan mooy faman maata wa alay walam yatruk wafaan tekkiwul ku bàyyi det rek mu ñëw fay ko déet mooy ah condition fekk bàyyiwu fi mooy li mu bàyyi gannaawam aji ki dem ki faatu matul luy fay det bi walla bu boobaa maa koy chargé wu fay ko man alayhi salaatu wassalaam waaye bu dee ne moom bàyyi na fi lu mu fay bor bi mooy ca loolu la ñuy jël fay bor bi mu ngo faman ci riwaay imaamul Buxaari yi mu ne faman maata wa alayhi daynun wa lam yatruk wasaa fa ku faatu wa mu contracté woon ay det mu am ay bor yu mu fay walam yatruk wafaa anta bàyyiwul loo xam ne moom lay mataleef bor ngir fay ko fa alaynaa war nañu ci suñu kaw mooy lu ñu gàllool suñu bopp man alayhi salaatu wassalaam qadaa'uhu fay bor boo bële waaw kon affaire baa ngoog bu dee ne dafay bàyyi lu mooy ñi nga xam ne am bàyyi li ñu fi bàyyi hein moom daanaka luñ ko sànge rek ndax loolu mooy njëkk tajhiid gi mooy njëkk waaw waaw parce que loolu man da ñàkk moo tax kenn du ne non bor dafa garaaw léegi nag kon nañuy def ah non euh, da kenn du ko tajhiis ah kenn mooy kenn du ko toppatoo ay wë nañ ko teg fële après ñu jël euh, bon fay bor bi parce que bor est plus plus moo gën a garaaw dañ na ah, ah non non non non non parce que bor bi am nañu ko mën a fay waaw te warasa am na beneen affaire ah wala <laughs> loolu <laughs> nañ bàyyi noonu parce que dañuy dévier <laughs> c'est vrai que ci bor bi lay am mais day xaw a dévier suñu sujet tuuti mais grave lañ bàyyi noonu léegi kon mu ne kon loolu la yonent ma lay saar saam doon wax <coughs> kon loolu nag damoo indi euh, instant bi bon mooy euh, réew yi nga xam ne réewu julli bon charia lañ fay doxal parce que réewu jullit yi ñu dul doxal sharia bari na donc ñoom ñoom donc ñoom voilà kon bor bi am na ñeneen ñu ko mën a fay ñeneen mooy ne parce que lii man da ñàkk waaw suñu boroom moo teral doomu aadama kenn du ñëw ne kenn chargé wul ngir tajhiis ko ngir ngir waajal li nga xam ne mooy fi ñu koy gas fi ñu koy suul li ñu koy solal kenn par chargé wul ngeen ne alalam bi mu yor bu ko kenn jox nañ fay bor bi boobaa dañ naan warasaam yi ñi nga xam ne ñoo ko doon donn bu doon am na lu donn ñoom ñooy fay ñoom ñooy fay bor bi waaw loolu benn affaire la euh, xoolal mooy côté bii dafa indi ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi comme que yonent bi alayhi salaam da ne wa laynaa qadaa euh, dañ ci am wuute am ñu ne mooy est-ce que comme ni ñu doon wax sànq réew mi nga xam ne réew mi dañ ciy doxal charia dafa am. président boo xam ne ci charia la ñuy doxal mooy moo fi nekk amirul mu'minin moo jiite way ngëm yàlla yi mooy est-ce que kooku bu kenn génnee àddina ci population bi muy jullit te bàyyiwul lum fay borom est-ce que nguur gi mooy état bi ñi taxaw fii taxawal fi diine yi ñoom ñooy euh, tey nekk autorité yi est-ce que ñoom ñooy fay bor yi walla loolu wute la am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne doy la déedéet lii ci jagleel yonent bi alayhi salaam waaw waaw loolu wa wuute la am ñu wax lool pour gàttal quoi am ñu ne non non non loolu jagleem la woon jagleel yonent bi alayhi salaam la woon lu moo xam ne da koo def ndax taxawaayu baay bi mu taxaw ci xeet wi yépp ak yërmande gi nga xam ne moom la am gine yey ci ñoom ci seen que seen bopp sax. bon am ñeneen ñu ne déedéet déedéet du jagleel loolu mooy képp ku mel noonu hein ku kumba amul nday xaw ma ngeen di wax bu boobaa euh, sultaan bi mooy taxaw loolu mooy taxaw autorité yi ñooy fay loolu euh, ci li nga xamante ne nii euh, ci moo koy taxaw loolu Euh, kii la <coughs> euh, euh, nu mu tudd masala xilaafiya wallahu taala alam mu ne wa man taraka maalan fa huwa li warasati waaye ku fi bàyyi alal nag yoo xam ne ginnaaw bi ñu fayee say borog yooyu li ci des loolu moom ngir ñi nga xam ne ñooy ñoo lay doon nu ñoo ko moom xoolal ba léegi ngir wax ci gravité gravité affaire bii nii yeneen mooy bor saa di ko fay waaw xadiis bu mel nii comme bi Seydina Salama ibn al-Akwa'i radiyallahu anhu gisoon nañ tarjamaam bu yàgg eh, Seydina Salama radiyallahu taala anhu moom daal di woon nay soloo na ko tamit ci al eh, ci al imaamu Buxaari rawaahu an Salama ibn eh, al-Akwa'i radiyallahu taala anhu wa ardaah waaw ah. ndax nee na Euh, dañoo masa toog ci yonent bi aleyhi salaatu salaam ñu indi benn euh, néew quoi fa qaalu salli alayha ñu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam jullee ko mu ne est-ce que am na def ñu ne ko déedéet ah <laughs> mu ne leen ndax bàyyi na dara ñu ne ko déedéet mu jullee ko ñu indi keneen. mu ne est am na det ñu ne ko waaw mu ne est-ce que bàyyi na loo xam ne lu mu koy fayee ñu ne ko ñetti euh, diinaar de la bàyyi mu jullee ko parce que kon mooy am na lu mu ko faye <laughs> ñu indi beneen néew mu ne leen mu ne leen mu laaj leen ñu indi euh, mu daal di leen laaj est-ce que bon kii nii kii est-ce que am na est-ce que am na det hein ñu ne ko waaw mu ne nag kon yéen jullee leen ko waaw mu ne yéen jullee jullee leen ko loolu <clears throat> mais loolu moo doon ci début bi waaye xoolal kii Seydina euh, euh, euh, bi gën a garaaw nag bi gën a garaaw yii yëpp garaaw na waaw ndax yii moo tax euh, am na luñ doon a sànq bàyyi ko mooy sayes bi bokk na ci euh, que yonent mi aleyhi salaatu salaam na boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ naan le fait que doonu la doon jullee c'est nit ñi bañ a neenal nit ñi yi ñuy gàlloo même bu dee ko génn àddina xam nga ko génn àddina jamonoy jamonoy kii la boo amoon tension sax bu amoon ak kenn daanaka day wàcc waaw dangay gis am noon mën a ñëw ci dëjub noonam ba pare di seede seede yu rafet ci moom te ñëpp xam nañ ne daanaka ñii ay ay ennemis la ñu mooy day am lu muy jur quoi day gars yi day nekk jamono joo xam ne vraiment ñëpp dañuy kii quoi compassion la ak yooyu. Euh, léegi nag yow xoolal jamono jooju yonent bi sallallahu alayhi wasallam indil ko néew mu ne julleewu ma ko. du ma ko jullee parce que dafa am ay det te amul lu ko fayee hmm. loolu loolu mooy mooy euh, ngir wane importance gravité affaire boobu ak tamit saxaaba boobu bu buñ gisee ne yii bon saay léegi kon nag man ku képp ko amoon i bor di nga fexe xool yow nan ngay taxawee ngir fay ko ngir bañ a neenal àqu nit ñi alalu nit ñi nga xam ne moom la ñuy noonu rek waaw nar cee tëdd noonu wala boog nga koy fooye ngeen sàggane ko ba du ngeen ko fay déedéet mel ni ñenn ñi di fàtte fàttelu lépp dara ñu ne wala ngay fàtte fàttelu non non non xoolal bi gën a garaaw. <laughs> Eh, Seydina Abu Qatada radiyallahu anhu wal hadith qad rawahu al imaamu Muslim wa kadhalika al imaamu Tirmidhi wa an-Nasa'i rahmatullah alayhim mooy xadiis sayna Abu Qatada al-Harith ibn ba léegi ci wàllu det bi gravité wu di ko neenal euh, mu ne yonent bi dafa masa taxaw tuddal leen mu daal di leen tuddal ne anna al jihaad fi sabiilillahi wal iimaani billahi afdalul a'maal nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne leen gis ngeen jihaad ci yoonu yàlla ak ngëm yàlla gëm yàlla afdalul a'mal mooy jëf yi gën mu ne fa qaama rajulun fa qaal benn waay daal di jóg ne yonent bi aleyhi salaatu salaam yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam ara'ayta in qutiltu fi sabiilillah tukaffar anni xati xati xataayaay qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam na'am in qutilta fi sabilillah wa anta saabirun muhtasib muqbilun ghayra mudbir waaw summa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kayfa qultu qaala ara'ayta in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni xataayaaya fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naam wa anta saabirun muhtasibun muqbilun ghayru mudbir illa ad-dayn fa inna jibrila alayhi salaam qaala li dhalik allah waa ji bi mu waxee yonente bi alayhi salaatu salaam noonu bi mu naan euh, yonente bi alayhi salaatu salaam ne jihaad ci yoonu yàlla ngëm yàlla mooy gëm mooy jëf yi gën benn waay jóg ne yonent ma lay saasam ana ayta mais xanaa gisuloo ne yonent ma lay saasam mais buñ ma mooy euh, supposons wala gisoo buñ ma bu doon ne dañ ma faat ci yoonu yàlla est-ce que loolu noonu damay faral samay bàkkaar sama bàkkaar yi da koy da koy da koy da koy da koy annuler da koy effacer day effacer mes péchés fa qaala rasulullah yonent ma lay saasam ne ko naam ah kay ne ko in qutilta mooy buñ la faatee fii sabilillah ci yoonu yàlla wa anta fekk yow bañ lay faat saabirun aji muñ nga muhtasib te loolu mooy nga def ko nga ñëw di xeex ci yoonu yàlla te yàlla tax waaw ndax kullu kalmin wax na ci beneen xadiis bi ci sax imaamul Buxaari bépp jam-jam boo xam ne moom lañ nit ki jam ci yoonu yàlla wallaahu te buur yàlla moo gën xam ki ñu jam ci yoonu yàlla voilà <laughs> mooy mbir mi loolu la mooy il faut <laughs> affaire bi du ay kii ñu naan waa ji di jaay le zéro fee ñu naan waa ji shahid kii kii marhaban bi lool la marhaban bi i non non la marhaban bi gisoon nañ Xaybar jaamam boo bële moom salaam gaa doon kii bam kiiwee naan marhaban bi alayhi bi shahara mu ni déedéet gis nga lam jëloon Xaybar da lam la loo xam ne laala gu ko woon euh, de partagé wuñ ko woon ci màng mi mu daal di koy jël loolu mooy la tashta'ilu alayhi naara mooy lakk ci moom safara léegi nii kon nag moo tax mu ne ko in qutilta fi naam waaw in qutilta ndeem bu dee faat lañ la fi sabilillah ci yoonu yàlla wa anta sabirun muhtasin fekk nga muñ te sa muñ googu ak sa sa xare googu defoo ko dara lu ngir yàlla di sàkku am gërëmul yàlla muqbilun nga wane kanam ghayru mudbir te dawoo ndax lan ak tawal li yow mu yawmu zahf min al kaba'ir toolu xare nga wane gannaaw lool ci kaba'ir yi la bokk comme ni ko yeneen timaale saa saa mu waxe ci yeneen beneen xadiis léegi nag bi mu waxee waaji lool fu ma xaar yonent ma ne saa saa am li ne waat waa ji eh, eh, kay fa qult ne ko waxaatal li nga répété sa laaj bi nga laaj léegi répété waatul répété waatul kay fa qult loo wax nan nga ko waxee waa ji répété waat mais ara ayta <laughs> in qutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni xataayaaya lii laa laaj man yonent saa salaam lii laa la wax dama ne <laughs> est-ce que man buñ ma faatee ci yoonu yàlla est-ce que loolu day effacer li nga xam ne mooy samay bàkkaar fa qaala rasulullah yonente mi alayhi salaatu salaam ne ko naam wa anta saabirun muhtasib muqbilun ghayru mudbir illa dayn waaw répéteel ko lim ko waxoon ne ko aha kay fekk yow bañ lay faat fekk dangaa muñ tey wut sa xare googoog sa muñ goo gëlee ngir am ci ngërëmul yàlla wala payu bi yàlla muqbilun nga dëgmal noon wi ghayru biir fekkul ngay wane gannaaw illa dayn mooy lu népp dina la effacer say bàkkaar ba mu des nag det det moom loolu du ko effacer ah xoolal bu dee ki nga xam ne yonent bi sallallahu ne dañoo tuddal jëf yi gën mu tudd ne jihaad ci yoonu yàlla ak li nga xam ne mooy mooy lan al imaanu billah malgré mu ne loolu noonu ki même ku faatu ci yoonu toolu xare sax bu dee da ngaa yor det loolu effacé wul sa sa sa effacé wul sa bàkkaar yi allahu akbar illa dayn mu ne fa inna jibrila alayhi salaam qaala lii daalik ci beneen bi axbaranii bihi jibrilu anifa waaw seydinaa jibril fa inna jibrila mu ne seydinaa jibril alayhi salaatu wassalaam qaala lii daalik moo ma ko wax léegi nee na ma nag yaa Seydina Muhammad mooy comme si dana mooy bii des na de mooy ne det moom bokku ci mu ëndil ne waa ji kon dolli ba mu des dem allah waaye yéen waa yaakaar ngeen ne di na hmm? wax hadith Seydina Abdallah ibn Amr wa qad rawaahu aydan al imaamu muslim rahmatullah alayhi mu ne moom Seydina Abdallah Ibn Amr Ibn al-Aas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na yughfaru lish-shahiid kullu dhanb illa ad-dayn waaw. ci beneen riwaaya al-qatla fi sabiilillah yukaffaru kullu al-qatla fi al-qatla fi sabiilillah yukaffaru kullu shay'in illa ad-dayn mu ne yaghfaru lishahidi kullu dhanb illa ad-dayn yonent mi aleyhi salaatu salaam ibnu amr ibn aas radiyallahu anhu waa mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na yughfaru lishahid dinañu faral jéggal martyr bi kullu dhanb bàkkaar bu man di def illa ad-dayn ba mu des det est-ce que laa illa allah ha kon mu ngi noonu de kon nag faisons attention lii nii yépp hein day wane importance bi lii nii am solo léegi nag mu des <coughs> benn affaire mën na yem ci am na yeneen xadiis yu bari yoo xamante ne nii yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi da ci wane importance buntu bi waaw importance su det rawatina ki nga xamante ni mooy war koo fay rawatina ki nga xam ne dafa génn àddina xoolal léegi nag mu des waa det bii nii ñu war a fayal kii bi war a jël mu nekk ci àqu ñu ngi ci àqu alal yi nga xam ne ñu ngi ci tarika ba léegi ñun duggaguñ ci miraas lii mooy yi nga xam ne ñoo taxaw avant miraas li li nga xam ne ñoo war ci alal waa ji alal ji fi bàyyi avant ñuy wax mbiru miraas kon premièrement tajhiz deuxièmement daynu léegi nag mu des ah daynu yii est-ce que mooy rek waa ji yore lool naa na 500 francs fay lool ci la mais ku fi defoon xamaala it ci la est-ce que yaa ngi fàttale ko xamaala qabisa lu mu defoon sayyidna qabisa radiyallahu anhu mu ne taxammaltu xamaala fa ataytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam nee na damaa xamaa la waxoon nañ ko kaw mooy comme nga ñëw ma fekk waa joo xam ne mooy comme li euh, voilà moo bon niroo naag li Seydina Abu Qatada def nii mais day fekk kam ko defal fekk muy dund moom mooy ki ñu génn àddina si hadith Seydina Jaabir bi inda al imam al Bayhaqi bi sanadin qaala fiihi al imaam anhu al imaam al haythamiyu sanaduhu hasan wa isnaaduhu hasan mooy hadith bi ñu wax noonu mooy niroo na ak lool mais sauf que xam nga lii ku génn àddina la mais xamaala mooy kuy dund la man damay ñëw comme monsieur mu fekk monsieur B ak monsieur C monsieur B naan monsieur C eh fay ma sama xaalis bi yow yow li ñu ma yoreel cinquante mille euros boobu ba léegi léegi monsieur ne. xam ne voilà monsieur monsieur monsieur C moom de toute façon manu la fay mu ne léegi waajee gis nag affaire bi ni mu ko sonale mu ne ko bon xoolal tu sais comment on affaire faire hein tu sais comment on va dangay euh, euh, man maa ko yenu quoi léegi mooy bàyyi ko man maa koy fay ala à place waaw man maa koy fay à sa place waaw léegi nag bi nga xam ne noonu la demee bi mu moom mu wax lool mooy kon moo ko yenu léegi mooy mbir mi dindeeku na ci zimmaay kële dindeeku na ci zimmaay kële léegi nag yow yaa ko yenu mooy léegi yow sa responsabilité la loolu bu génnee àddina day fay ah, ah oui bu génnee àddina bokk na ci nga xam ne. dañu naan e taxaw leen amoon na det sàngam ak det sàngam waa day taxaw monsieur C non monsieur lam B danaan e monsieur A monsieur A mii génn àddina moom it yoreel na ma xaalis ñu ne ko ah yow nan la la yore mu ne man man muse C mee taxaw wala monsieur C bi dëkk bërëb sàngam bu leen neexee ngeen woo ko moo ma yoreeloon cinquante mille euros monsieur a mii tey génn àddina ñëwoon ne moo ko yenu ba ñu d'accord kon nag sama cinquante euros na ngeen sama cinquante mille euros na ngeen moo fay dañuy jël additionné ko ci mbir yi waaw mooy yépp yoo xam ne da cee taxawoon ne moo koy def joxe woon ci kàddoom ne moo koy def mu jëm ci wàllu alal dañ koy génne waale ci affaire ndax dot det la ci moom bor la ci moom <laughs> way way way way ça parce que des fois nit ñi xaw nañuy fàttaloo ah mu ngi noonu de mu ngi noonu waaye nag mu des nag xam nga lii ñuy wax nii yépp mooy daynul aadami mooy borom bi nga xam ne doomu aadama bi la ko yoreel mais léegi <laughs> une question se pose mais ak duyun dayn yi nga xam ne nag eh, ah, am na problème de man boo xam ne man jaaxal na ba waa bor bi nga xam ne buur yàlla la ko yoreel nag qu'est-ce que cela veut dire ça jaam nan la yoreele buur yàlla bor am na si ah xoolal imaginer <laughs> naa la jox ay exemple dinañu d'accord insha allah <laughs> donne une oreille rek une <laughs> une boo xam ne voilà wabil wabil amthali wala wabil mi wabil mithali yattadixu almaqaal ah bon ci misaal yi ci exemple yi ci la wax jiy leere ay yow lan mooy sa li ma wax moo la jaaxal lii ñu fi wax yépp ma ne boru aada doomu aadama yi la monsieur aada mooy euh, euh, monsieur ñoxor euh, yoreel monsieur Sangoor wala monsieur Nogoy yoreel non madame Nogoy yoreel madame Ajaratu loolu yooyu yooyu ay nit lañ wala sax mën nekk institution institution yi nit la waaw mooy boo yoreel institution da fay waaw mooy yow koo xam ne personne morale la waaw. koo xamante ne nii dafa yoreel bor waa SNCF parce que am na PV yoo xam ne yu mu war a fay la bu faatoo ñu xam ne PV yooyu existe ñu xool boîte mailam gis gars yi ay relance wala téléphone ay relance monsieur veuillez payer avant xaw ma lan sinon on va doubler kii boobu it ci la de dañ ko ciy boole parce que doone boo SNCF fa SNCF daa am monsieur bu taxaw bu ko moom ah non non non y bu ko moom loolu personne morale la dañ naan la après personne morale boobu da ngaa foog ne ñan ñoo fa ne ay nit a fa ne seeni xàq la te ñoom ñoo koy yow léegi dañuy jël loolu xool miel bi relan euh, kii yi gis ne temps la fa amoon ñu fay ko waaw mooy coréen léegi nag affaire bi nag léegi yii nii yëpp benn la léegi mooy daal léegi nag mu des mais àqu yàlla nag nga ma àqu yàlla euh, jooju nag man moo ma jaaxal ma ne la voilà <laughs> imaginer koo xam ne. zakat daa waroon ci alalam defu ko génnewu ko du tout waaw koo xam ne image nañ joxe exemple on est en l'an 1441 waa ji moom 1400 amoon na amoon na zakat bu mu waroon a génne l'an 1439 génnewu ko hein wal iyaadu billah wal iyaadu billah wal iyaadu billah génnewu ko man la benn ngoog nga ne ma waaw et après non ñu mil mille quatre cent quarante maanaam mille quatre cent quarante hein <coughs> léegi mille quatre cent nañ jël benn at rek jëlul ñaar mille quatre cent trente-neuf am na zakat ju waroon ci ata ci alalam moo xam ay xar yoo xam ne moom lay sàmm comme niñ gisoon wala alal yi nga xam ne moom la yor wala euh, ci toolam yi ba mu ko góobee en tout cas génnewu ko wala alal yi mu yor loolu zakat jooju noonu hein mais da koy fay ah est-ce que dañu naan bon waa ji bon en tout cas fay ko woon c'est fini non kooku li gën a wér mooy day fay loolu par force da koy fay waaw da koy fay balaa ñuy génne dara ci miraas mi day koy fay da koy fay kay même bu am naa ñu naan boo parce que affaire bi daa soxla yéene dañ naan la lool traité woon nañu yow yaa gi nga xam ne gone gi nga xam ne moom lañuy génneel zakat amul yéene te pourtant Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu doon wax naan génn leen ci min amwaali ittajiru voilà ittajiru